loolu du waa Kanté saaru bés pénc ma keesu fay makka la ci la affaire bi di si laaya wa kilo si mère wala laaya waaye moom saaru wax na ci tum juróom-benn la aw sama nekk juróom-ñaar aw sama nekk juróom-ñaar aw sama juróom-ñeent kaya lañ ci gaaw dee. bisimilah yow sax sama wax sama ci tudd tudd bu wóor rahmaani ka daal di xewal mbir ak mbir jaar jaar arabe yi ka daal di xewal ji laa jaara xewal yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam képp ku bëgg a jaamu pencam yàlla. ba mel ni yaa ngi jàmm moom jàngal saar waa kaat hadisa samsi kowira hadisa samaam fatrat hadisa samaam faqat de yéegi saar meral nañ pencam yàlla ba koy jàng yaa ngi mel yaa ngi jàmm pencam yàlla saara nga woo am na ne ku tax ko ko bët bu set doo ñàkk mukk Abdullah ibn Mas'ud Seydina Abubakar Seydina Usman daf koo dogal may ci baytimaal nag la xam ne mboolem saaba yonent bi yëpp dañ leen may ci béy ci maal mu bañ a jël ci mayam su ko rek ne ko ñëwal jël may gi mu bañ waaye du ko jël rek doo mu ne ko bañ ngaa jël sa may gi rek day waaw laaj naa la ba tey ñëwal jël ko mu ne ko soxla mu ne ko ndax sa doomu jigéen yi am mu ne ko sama doomu jigéen yi ragaluma ci ñoom ñàkk ndax jàngal naa leen saar waakaar ku ci ne na saar waakaar de te waakaar ku taxoo jàngam doo ñàkk mukk de saa xamante gaaw xanaa di dem taxaw na la waxtaatu bés penc bés boo xam ne pencam yàlla taxaw na mbindeef yépp daje ña doon jaamoo kañ doon jaamu jàkkaarlu ci benn pàkk lay tali waxaat déet ñeel taxawaayam ba kaasibatun bakkan bu dee aji weddi de tey lañ koy weddi de waaye keroog amul kenn ku koy weddi de xaasibatun pencam yàlla aji suufeel la mu ñenn raaxeetun aji yëkkati la ñeneen de pencam yàlla bés la boo xam ne bu dikkee am nit ñum suufeel bañ dem ca déedéey safara ya am itam ñum yëkkati de bañ dem ca dara ja jana ya gën a kowe kañ la gaar rujjati dem rëngërëngee lees na lal suuf rajjana ak rëngërëngël bés boo xamee ne nit ñi dañoo yeew rek ñi suuf si rëng-rëng ñi mën a tula taxaw suuf si ne naa leen ci kaw géej da tegu boo xam ne amu dayo waroon na di yëngatu ni gaal yi yëngatoo ci géej yàllaa ko sampa ci dojam bés bu mu guddee doj yooyu nag dafay dellu ca meloo gaal yi nekk ci géej gi rek nga ñu suuf si dootu taxaw di yëngatoo nit ñi ba bëstati ñu nekk di pënd buy naaw ci jaww ji rek fa kaana dañ mujj na kaabaan di pënd mun bastan bu dee aji tasaaroo doj wa gënoon a rëy jabalu wuuteek moromam soppeeku pënd rek buy naaw ci jaww ji de nit yi tam bés ba wakkuntum da ngeen nekk yéen nit ñi aswaajan di xeer salaasatun yi di yàtt de keroog nit ñi daañ nekk ñetti xaaj de fa asaabul maymanati wa min ndeyjoor ma asaabul maymanati moo ana lu xamoon la wa min ndeyjoor keroog dana am ñoo xam ne wa min ndeyjoor la ñuy doon dañuy topp seen ndeyjoor ba xarafal jànna nangoo seen téere loxol day joor jàng ba ne texe naa mënula xamal sax luy boromi day joor ngitteen màgg wa asaabul mash ak woromi càmmooy ma asaabul mash amati moo lu xamal la woromi càmmooy ngitteen xeebook seen ak bon ak ñoo xam ne càmmooy lañuy féete seen téere loxol càmmooy lañ koy nangoo ba ko fa dem safara mënu la xamal sax ñooñu ñu bon ba saabiqoona ak way jiitu ña saabiqoona ña di way jiitu ak ña nga xam na ne ñoom ñoo jiitu ñëpp ni ki lambiyaaw mursalina ak seeni dono ulaayika ñooyele gaaye al muqarrabuuna ñoom rek ñuñ jege ñe jege ñal ñu yàlla de saabiqoona nag ñooy ña nga xam ne dañ leen a jege ñal yàlla de lañu mina la wadina ci way jëkk ña waxali du seet yi néew mais rafet na ci way bu ñu rek saadu xool nag ñu bari lañ ca xeeti jëkk ya ñu néew lañ bi ñu mujj ñi de yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne moo tax su waxatee dana na wa sulet mee la axiri na rek alaa sururin way nekk lañ ci kaw gi laal maw doona ak wur sa xaalis nii tëdd ci kaw lal yoo xam ne lal ba ci boppam weñ ak lal ba ci wuru sa xaalis rek lañ ko rabbee ak ca mat la ye nga ne piis ba sooy la sa sooy lañ ko feesale mat la ye mu teg yéen a mbit muñ jooy tëdd ale a ca kaw lal yooye mu sa xaalis yéen a mbit jubloo ca lal yooye dañoo ñaar jaanan ci tëdd te dañuy jubloo kenn du ci sa gannaawu morom wa tuufu dana wër ale ci ñoom ñu liggéeyal leen ñu daanu ay bëkk néeg mu xam ne doon nañu di jëlee ci aljana ay bëkk néeg nag yoo xam ne ñoo leen di ferwi lépp luñ bëgg ay ndaw lañ yoo xam ne duñ màggat mukk jaak waa bi di gobleer waa baari xaa ci baraada de na dañu amee ay baraada def ca naan ya di ko xelli ca gobleer yi leen jox soo amee ngëbukaay moom lañu wax ibrahim soo amul ngëbukaay moom lañu wax kaase moom lañu wax kooku itam ñu leen ferwi de wakkaasi min maa ngi leen tukki ca Mbalama sangara la yaa ngi bële tukki ci aljana rek ak kaasi sangara yoo xam ne ca aljana la bële rek rek xam ne moom du mandiloo kenn te naqariwul de laay sa dawana deful xaañaa looleem yaa anaara ca sangara soose wala yu safoona te deful mandal leen de naan ba mandi wute sangara fi àddina soo ko mandi tagoo kam kal te soo ko baaxooxee mu def la xaañaam bopp bi métti de boo xam ne dara du ko saafara lu mooy sangara sangara fi loolu lu la ca sakk rek waaye yonent na ku naan sangara si de doo naan ca rek bu faatee ci nag poytee bi maye taxay rek la danañu tànn ko ak poytee moo taamu rek mu yàlla teew fi sa kanam de wala am ne tayrin ak yàpp njanaaw bi maye soo na ci la danañu topp ko rek ak yëpp ko rek daal di ñoral boppam daal di teg boppam ca paab ba daal di teew ci sa rek mu teew ci sa kanam ci la toggin wa nga bëgg de wóorul ak jàngoro yi di way weer ay gët ñeneen ñi di way gëtu de ak jigéen ñi wóoroo yi nii nag jigéen ñi weex tàll te seen bët ya rëy ka am saali luulu yi naka wurus luulu am na soo ni waree ñu gande dañoo rafet ba mel ni wurus luulu boo xam ne ñam ko nu gën ca këmbutam nga mas a gis jant ji jant bi mas a gis jaww ji rek gasaan bi mu di fay. bi ma kaanu ñu taw si lañ nekkoon ñu doon jëf kër loolu yëpp ñooñu aljana am ko waaye fayak lañ jëfoon de maye wut de laa yasmauna dégg fi ñu fi aaj aljana laxwan mbosóor wala saa fi mun bi jaageen aji bakkandoole aljana doo fa dégg benn wax boo xam ne mbosóor la doo fa dégg mukk wax ci joxe bakkaar de illaa lu fi nekk xiiran ay wax salaaman nuyu nañ la nuyu salaaman nuyu nañ la nuyu rek boo déggee baax rek salaam nga dégg rek kenn du fa salaam waa saabul yamini ak waroom yi nday joor ma saabul yamini mu am lu xamal la waroom yi nday joor rek saabi xoona ñëwee noonu waroom yi joor nag ñoom ana ku la xamal ñoom fii si drin way nekk lañ ci déem max doonu njiri jiñ sarat yi dégam de ñu ngi nekk ci aljana yoo xam ne déem jafa nekk amut ay dég-dég xanaa déem bu amut dég la meññam itam waaw moo gën a nooy lépp luy nooy wataliin ak banaana man boon mburi buñ tegalale ak banaana yoo xam ne dafay waaw meññam meññ dale ca ren ya ba ca jubbu de loolu yëpp yàlla daf tudd ndax ñu te gën bëgg lam nii waaye gën naa neex déem fuuf gën naa neex itam banaana bi ñu xam de waaye baatam sidrin maxdubin mi ngi lay déggal luy asaabul yamin de asaabul yamin mooy ñi bakkaat di balu waaw a tax yàlla tuddi ci seen ak fay garab yoo xam ne sarat nañ déggee déem amoon na dégg waaye yi yi dégg moom amatu dégg jaam bi mas naa am ay ñaaw def naa am waaye tuub na ko ba yàlla na ko wa dilli nag car mam doonin bu dee aji sax ak car boo xam ne dafay sax faw te car àddina moom bu jant bi fen kere xolli ker ga ja ak janna moom amul jant amul weer amul biddiw ker la rek daa iman wa maa ngi na ndox mas koomin mu yaa ji daw ak ndox maa xam ne ma ngay daw rek wa fàkkee si nag pëytéef kasiratin bu yaa ji bari ak pëytéef yu bari laa ma sonatin ndeen mu ni luñu dag ci jamono du loo xam ne dana rak ci jenn jamono wala ma nootin du jaayeen mu di luñ jaay te du yaagee itam ñu di ko jaayee njëg wuuteeg waaw fi àddina lenni poyte poyte fan gi naam waaye dañ koy jaay rek li ñuy jaay moom ku amul njëg xam tere nañ la ko wa kurusin ak i laal marfon yi ñuy yëkkati ak lal yi yëkkati guddaayam lal ba danaa dana day diggante bi rek asamaan ñu ne yonent ma jaaboo lal na ci nit ci mu ne dafay yëg waaw fa nga toog bu fittee yow de soore mu ree ànd ak de moom lal ba de i naanaka nun acanaam na sos na leen insaan ak ak sos wala xurusin ak jongoma marxooti yëkkati de dana siri ay lal dana siri itam ay jongoma de jabar la la jëkkëram la ay lal yoo xam ne lan yi ay inna naka nu ansaanaaw na sos na leen ñoom jabar yooye loolu wane na taawil ak siri xurusu ay jabar insaan ak sos fa jaal naa na tam leen ab kaaram di xiig de ay jabar yoo xam ne jabar yoo xam daraja lañ mooy jabar yi aljanna di jigéen wóoru lañuy ay xiig lañ te duñ màggat mukk yoon wu nekk nga fekk ko muy xiig doo am métti dem wuute xiig ci àddina suñ ko laalee mu métti waaye foofu moom te lay dëkkee te du ànd ak métit de màggat kenn du xoq kenn du dee kenn du nelaw sax nelaw sax léegi mu soxlaa la wér xéewal li nga xam ne yàlla na ko jox loolu jeex dañuy xéewu rek abadan daay ma duñ tojal duñ gaanwaay jigéen du gis bërëb du tojal du gaanwaay du ñëndeeku du tafli yooyu yëpp amul aljana suñ lakkee seen ñam yooyu ba suur rek ñu dem ñaq la leen di def rek mu daal di rees ñu dellu lekkar su letum mbooloo la ñu li asaabi dem ñu ñëw waroon lay jor de su letum mbooloo la ñu mais la wali na ci way jëkk ña su letum tey mbooloo mais la xëy na ci way mujj ña mbooloo lañ ci ñu jëkk ña mbooloo lañ ci ñu mujj ña ñaanal yonent ba borom bi wuyu na ko yonent ne bëgg ndax dégloowu leen ngeen di sullu si ñuy dem aljanna ñu ne ah kay yow yonent yàlla mu ne ndax dégg ngeen nekk janna wala ñuy dem aljanna ñu ne waaw yow yonent yàlla mu ne gëj naa ci kaana ñaari sullu si ñuy dem aljanna rek mboolem xeeti jëkk yëpp buñ dajee sappe yi dugg aljanna téeméeri sappe la ak ñaar fukk juróom-ñett fukk yëpp ci xeetu yonent lañ leen di jëlee xeeti ci def yëpp ñooy def ñooy. mbokk yi ñeen fukki sa fay jëlef de te xaraam na ci benn yonent mu dugg aljana lu jëkk yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaraam na ci wenn xeet mu dugg aljana lu jëkk xeet yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ci maali ak waram yi càmmooy nag maana asaabu ci maali moo ana lu xamal la waram yi càmmooy ndik seen ak ban ak ak xeebu fii samuumin way nekk lañ ci safara waxam yi meen ndoxam ñu gële wasiiri nag kar min nga moom lañ ko tukkee ci saxar de ñooñu day fa ñuy dëkk mooy safara néeg ba safara lal ya safara xadd ba safara koddaay ba safara càngaay ba safara ak ndoxam ñigg moo xam na ne moo gën a tàng safara suñ gisee kar mooy faxat ci safara soosu yàlla ne laa baari jin boobu ker de du mu aji sedd de ker ak safara boobu ker de seddut walla kër yi ni jaagam aji sedd itam seddut seddut itam de waaye ñoo ko teg seen bopp innahum naka ñoom kaanoon nekkoon nañu xable zalika di dëkk loolu mutrafiina di way teew ñoo nekkoon ci àdduna di topp seeni bànneex rek bañ a topp yàlla wa kaanoon nekkoon nañu yusiruuna di nuur alahim di ci bakkaar ala aji màgg rek dañoo nekkoon di nuur ci bokkaale yàlla wakaano nekkoon nañu di wax ay saa mit naa adem diyaananu wakku naa ta nekk turaaban ni suuf wane saamu naa ci yàq la magoosoo nañu njàkkal la ñoom suñ dee ba nekk yàq yu punax ba ana ku ñu mën a dekkalaat loolu amut awa waaw naa ay kay bàyyi sunu lawa doon yee di way jëkk ana suñ bàyyee ñu njëkkoon a dee lu tax dëkkiwuñ ba tey xul waxal yow Muhammad dina la wane na naka way njëkk wala xëy na way mujj ñëpp la maj ma woon ñu boole lañu ilaa ngi xaar yow ci wax bi jëf naa loolu ñu xam sama ci ko yàlla ñëpp ay dekkee loo way dekkal dañu ci benn bés de su ma innakum topp na ko yéen ayoo baaloona yéen way réer ñi almukasiboona ña di la akiloona way lekk ngeen sa jëriñ ci garab ñun saqoom ci saqoom de da ngeen siif ba bëgg a dee te su ngeen lekkee rek saqum ngeen la bu nekk ca safara soo ko duñ ko saxee rek waaw bu bukki seen alal de ba maa yoona te way ngeen mi naa ci moom ak bu toona diigee te li muy naqari yépp lañ ca lekk ba seen jiib fees ndax siif bu métti ba ñun safara la buggal muy métti métti siif ak mar lañ gën di jàpp te taari bana way naan ngeen ale ci saqum bi nga xam ne mi ndoxam ñu gërëm suñ lekkee saxoon ba mu dugg seen xalaat ba nga suñu laaj ndox ñu jox leen ndoxam ñu gërëm def ca lakk ci seen dënnu yàlla ba génn moom la ñu tàngal ba mu gën a tàngal safara ñu jox leen ko rek moom la naan de te saa ri bu ne naan ngeen ko tur ba hiir yi naan ak jëleen yu ràgg jàngoro yi hiin de te di naan naan ndox mu tàng moomu te mel ni jëleen yu hiin hiin jàngoro joo xam ne bu dalee jëleen fay naan rek bu mandi naan ba mu de ñoom itam ñoom sawara looloo di dal dañuy am jàngoro yi dañuy naan te duñ mandi ndox moomu lim tàng tàng dañ koy dëkk di naan rek te mandi ah saa li de mooy bernde fer bernde bàngoo yow ma diini jóge sa pay ba rek loolu leen yàlla bernde ca pencam yàlla naan ñun xalaq naa ko bind na leen li koy indi naka ngoog man yàlla maa leen bind ngeen tukkee ci ñàkk wala wala su ko lu tere ngeen dëgër dekki di yàlla bindee ngeen tukkee ci ñàkk dara ngeen xam ne que mën a sos lu ñu xamutoon mën naa dekkal ku dee afaraayitum solati leen ma maa tum noona la da ngeen maniyu ko antum yéen taxluqoonahu da ngeen bind ko muy doomu aadama am nanu am nun alxaaliqoona way bindam wax leen ma boo sottee mani ci sorow ma jabar yaa bind doom jabam nekk nit am dak man yàlla maa ko bind noonu nun xadar naa dogal nanu bay na kum diggante al mawta dee man yàlla maa bind man yi moom ba muy doomu aadama bi cafañ cafañ dama ko waccal dee ci kanamam it muut bee waaw te ko fokk dee wa maanaam dee noonu yi mas bokkee na ñu di way laft xaraam nu badd bu nu wattat am saalaf may cam seen ma neexoon man yàlla ma xalak leen léegi yéen di fi ñeneen warul feekum tan sof leen bi moo na ca ngeen xamul su ma neexoon ma soppi leen golo wala indi fi ñeneen nit wala ma rey faara indi ñeneen nit loolu moom kenn ko weddi ne moom la dëkke wala xaalim moom xam ngeen na sasar sof ga lu laa gëdaa ñu jëkki wala laa tuda kërlu sere ngeen waalu xam ngeen sof bu jëkki ga ci ndoxam man yu rek ngeen jógewoon yàlla di di liir gannaaw ba ngay ndaw gannaaw ba ngay waxambaane gannaaw ba ngay mbayam ruus gannaaw ngay màggat mu xamatu dara gannaaw ba nga dee te mën a def loolu mën da dekkal ku dee afaraayitum solo ci leen na ma taaru solo la da ngeen ruuj ko aantum yéen tosramoon a da ngeen saxal ko ma ne seen tool yi ngeen di ruuj ba noppi sànni jiw wa ci suuf wax ma ndax yow borom tool bi yaa faral gàncax gi wala déet am naa am nun yàlla saa de woon ñoo di way saxal du yow ji manam dem mën ngaa ku saxal du man yàlla maa saxal gàncax daw na saa doon te nanu la jaar naa konte nu def ko ku saaman mi poñade te su ma neexoon gàncax ga ba mu saxee gën laa ma waxal ko kon waaw ba mel ni poñet de di boob de am na fa saltum ta ngeen mujj dafa kaw na da ngeen yéem yéen nag xëy ñun suñu nawet bi ren di jàngatu nag inna anaka nun la muxramoon ñun lañu ban bay naa nun maaroomoon ñun xaj lañu ñun day góobuñ daara nawet bi daf ñoo romb kon nag ana ko faxaloon ba baax la lu may man afaraayitum solo ci leen ma almaa ndox la fi maama tasrabuuna da ngeen naan ko ndox mi ngeen di naan ah antum yéen am sax du ma woo wàcce ngeen ko mel muslimu tukkee ci niir am naanu am al mumtana ñoo di wooye wàcce am rek ndox naan taw bee ko wàcc ci suuf yàlla dëkkaloo ko ci suuf bañ gas jot ko di ko naan ku ko wàcc ci niir wam dëkkoon ndax yéen a ko wàcc ci ko di ci niir wam leen niir law na saaw doonte sooboon nanu rek jaal naa mu def gañ ndaxam su ma def ndox yëpp bu saf xorom wala laa tës kuréel tere ngeen sant borom boo nag bi nga naanee ndox mu neex moo lu mi nga xam ne moo ko bind ba jaamu ko solo ci yéen ma naara safara la ci sa safara sa nga xam ne tóoroona fara fara ko antum yéen am sa atum sos ngeen sa jarataha garabam am naanu am nun al mun ci yoona ñoo di way sosam ba nga nekkee ca digg àll ba gisuloo fenn foo tibbee safara nga fab bànqaaf bantab garab rek foro foro safara sa génn nga taal loolu gone yi léegi defe naa xamuñ ko ñun def nañ ko ba tey ndax yéen a sos garab gi nga xam ne ci la safara wa dëkkoon ba ngeen génne ko taal naanu nun jaal naa def ko sos ci rafet mu dig wa mataan te yóbbal lil muq yi la ñaar safara si suuf foro foro ci garab mu génn maa ko def yóbbal ab doxali lu ko mooy kon gis na ko guddi gaal mën da gis benn dëkk bu mu ci biir safara su taxu ko a fara fara ci garab bi safara génn kon ngeen ñàkk safara ma defal leen loolu nag mu di seen yóbbal ma def ko itam mu di waaf nga di ko fat di ko safara waa laaxira ngeen war a xam ne ci def yi kenn la te wéet na te moo moo xew jaamu di jël garab bu tooy boole safara ak ndox te garab ga mën leen a xam ne kooku mën naa dekkal ku dee moo tax bañ weddee yekki googu moo tax ci penjëm yàlla ñu bernde leen bernde bi dawe woon de te sabbi sabaaral bismi rabbika borom sa alansi mi kale aji màgg waxal subhaanallahi la rabbi wa bihamdihi wala wax ci mu dana ma gën bi ma wax mi joomi ci suuxuwaay di jiw di jiw yi maa ngi gën ci biddi yi buñ suuxee fañ suux jëm te suuf waayu biddi yi mooy kattanal yàlla rek wa inna woo naka moom ngeen loolu ndax xasamul ngeen la xas yi moom lu daal wa taala moom doon te da ngeen xam maanaam waayu biddi yi lëf lu màgg la soo amoon lu mu tekki inna woo ngeen la kontoon ngeen la ak moom liñ doon gën lan. inna woo naka moom alquran yooyu ñuy jàng la quran alquran la karim ji ji tadde téere bu teddangi ci kitaabin ci téere maknun bu bu ñoŋal ci téere bu ñoŋal lay nekk mooy kaamin bi laa yamasoo laal ci ko illal mutahharuun la dañuy laabal ñaa ci faj de te boobu kenn waru ko laal lu mooy ku laab ku jàpput war wala alkaame mu ne alquran bu tedd ngi kaamilan bi kenn waru ko laal lu may da ngaa laal laab bu ma tëkk de te waru ko laal itam lu may koo xam ne da ngaa laab ci kéefër kéefër war ba laal kaamil bi de la quran alquran la kër yi mun bi laa ji tabe téere bu tabe ngi mboolem fànn yëpp alquran a jox te wàññiwul dara ci moom de fuqaaw yi seen sëq buñ ko jëlee ci alquran hatta waykat yi buñ génnee way ci alquran ànd du way nañ naw seen liraab yëpp buñ koy dugalee saayit ci alquran nañ tasrif loolu nañ maanee badion ak bayaan ak bad yooyu yëpp fànn gu ne moo ko tëbb moo tax mu ne téere bu tabe la de li ci taal li ci téere mat naa ñëw di ñëwal laa yama solo laal ci koy noonu daaloon dara ñu laawal ci bakkaar ak ci sobe rek salla ñu rabbil alamin ci taal moom bi lay de téere yii bi ngi wàcc bàyyi ko ci yàlla ki nga xam ne moom bi lay de san seen ci turam la bokk afa bi hafal hadis yi ci ci lay wax alquran antum yéen mu diinoona way doodal ngenam ma jaatéere bu màgg bii moom ngeen de tax yéen di ko yëy ji di ko weddi suñ koy jàng ngeen dëdd bañ koo déglu wala sax ngeen di soow naa soow reer loolu yàlla na ci téere bu màgg yi ma nga bàyyi ko ci yàlla mu mag ma watañaaloona ta di def rizqakum tawfiran annakum yéen tukazzibuuna da weddi yàlla su ngeen waroon na sant yàlla yéen far weddi yàlla ci taw bi yéen waroon wax ne tawloo nañ ci yàlla alhamdulilah su wax lu may tawloo nañ ci biddiw sangam biddiw sangam moo teru atar jomaana lu tere ngeen jàlloo rooga nag isa balaqati ba jotee roowu alors xawma porox ga waaw di nga xam ne ne yéen a ngi wedd yàlla nag yiw bu xoppee ba ne laj roxom ñu di ko rocc ba ma fi ca ay bokkam yépp nga dengoo wër ko lu tere ngeen delloo roxo ga nag waantum te yéen booba de tan suróona da ngeen janoom moom booba de yéen ñëpp nga wër seen mbokk mooma janoog moom rawaga di rocceeku wanaanu te nun aqrabu noo gën a jege ilay jëm ci moom min kum ci yéen te la ngeen koy jege yépp man yàlla maa leen ko gën a jege walaakin lu fi nekk laa tubsiroon gis ci leen waaye yéen du ngeen gis dara ay silmaxa ngeen te janoowu leen ak yàlla ma teew fa ñiw ba di rocc rawaga falaw laa tarjoona lu te ngeen delloo rawaga in kuntum dem nag ngeen xayra madina du ngeen ñu saab su fekkee dëkk yi amul xisaar amut kii roxam wàcceeku ba toll ci proxam yàlla leen ko mu dundaat boo ko defee mu ñibbi alaaka rafet dara ngeen ca mënut suñ ko dugg dem nag ñoom Sadio Deme di leen dëgg yàlla ne su fekkee ni dëkk yi ngeen di amut lu gën a gàttangi yiw bopp ba nga xam ne. ma ngay feeñal mandargay dee rek liñ ci wextaru dee mandargay dee feeñ ci moom mandargay dee mooy tànkee lacc te di nangootu ta sampu bët ya buqiiku nangootu ta xef soo gisee loolu ci niiw rek nga gis raw ba di yëngatu toll ca dënd ba muy def xërëm xërëm xërëm soo gisee loolu ci jarak rek loolu jarak keroog ñu daal ak rek am na mandarga nag yi ñuy xamee ku texe ak ku texeeri su fekkee ca waxtu woowu ngay ñaq di sotti rongoñ kooku niiw bu texe la su fekkee nag xar kanam ba dafa pëndent bët ya xar jëjjëf kooka niiw bu fasoo texaadi la rek waaye lu mën a am yiw boobu façon ñi ba alaxira ay mbokkam yëpp a ko wër mën na mu dem de dafa ngeen ko ko jege jege man yàlla maa ko gën a jege de waaye nag du ngeen gis loolu moo saxal ne ànd ak yàlla ànd ak jaam jëmmam la de li soof yaa ngi ci xam-xam waaye su fekkoon ci xam-xam la du wax ne laa tub tiroona de basaru gis mën da aji lu moy ci jëmm de lii ba moom laqal see ñëw jasaaro xiyaama wal ta fati saako bi saak ila rabite yow ni si anama saak kooka keroog mooy ji boromam de amul sikk bu demee ca boromam nag kenn ci ñii lay doon ba maa ngi kaana daal gëm nekk na moom ñu ba minal muqarrabiina te ñun jege nañu yàlla bu fekkoon ne na ci jaamu yàlla yi doon góorgóorlu te bokk ci jiitu ko diya fadawhum ñaan na ko mu noflaay wala yaa wërsëgul yaa jaafet de boo ko boroxam dorocceeku rek noppalu na nofla noppalu boo xam ne dootu daje coono mukk mukk mukk te dana gis wërsëgu rafet boo xam ne na ko yonent melal rek bët mësu koo gis dara nopp mësu koo dégg ñoom ñu bokk ci xalam doomu adama ñu jël su mel ni ak aljana te yow da dafay dem aljana itam de waaw maa ngi kaanu ndaal ngeen nekk na min asaabi yamin ci waroon nday joor su fekkee ne xaggu ci jënd dara waaye bokk na ci waroon nday joor itam fa salaam ak mucc lakka ñaan ak mucc lakka ñaan min ashaabil yamiin mbir mu ngay aji bokk ci waroon nañ laa joor rek kooku it dana mucc la daañu ko wax ne salaamun salaamun moom mucc na de waa maa ngi kaanu daal dem nekk na mu meen mu kat bi dina ca way weddi ña yàlla ba dina nga di way réer dafa doon weddi yàlla nag réere yàlla kon nu surul ñaan na ko bernde min am min tukki ci ndoxam jigg wa tasiyatu jahimin aqram jahim de kooku moom boo way wacceeku rek bu dal di dugg naaxa naka lii rek la woowu xaqul yaqiin mooy dëgg góor de boobu dëgg mooy dëgg gu wóor te sabbi sabbaaral bismi rabbika borom ka ala fi mi ka daa ju màgg de ab cawam ci toon na i dum wàccee yonent na defeen ko ci rukkoo moo tax ko rukkoo ñu bëgg mu wax subhaana rabbil azim wa hamdihi ba sabbi isma rabbika la ala wàccee yonent na defeen ko ci sujjóot moo tax boo sujjóotee ngay wax subhaana rabbil ala wa hamdihi askanante gi nag mooy yii saar ci juma ci garab te kuru ko moo gën a jege ni doo garab moo tax nga wax la rabbil azim bi am bi ci saar nga xam ne garab lañ fi tudd wala saar boob la fa tudd kuru ku joon moo gën a ñu doon boob moo tax ñu yoon ngay wax foofa subhaana rabbiyal ala xam-xam ñett la ilmul yaqiin alhaynul yaqiin ak haqqul yaqiin koo dee firi nañ ko firi yu bari waaye li gën a gàtt mooy firi ko alxuraan firi rek ilmul yaqiin mooy loo xam ba xam ne wóor na la rek jigéen gisuloo ko aynul yaqiin mooy loo gisal sa bët haqqul yaqiin waaw mooy loo mos rek yàlla wax na ca saaru takasuru ne la tarawunal jahiima su ma la tarawu naa lu mu ca teg aynul yaqiin gis jahim la wax ne mooy aynul yaqiin fii ba nuzulun min hamiimin wa tasliyatu jahimin bañ ko mosee ba noppi la wax ne loolu mooy ab yaqiin de ilmul yaqiin mooy loo xam ba wóolu ko waaye gisuloo ko soo ko gisee mooy aynul yaqiin soo ko mosee nag kooku mooy ab yaqiin de